Euh, kon am na ci dañ naan moo tax am nañu ko boole ne yonent ma lay saa saam kon dafa soloon amaamagu ñuul gi après jël casque bi teg ko ci kaw Seydina Jaabir bi muy décrire moom mu wax amaama la tudd mooy mooy kaala gu ñuul gi alors que naa Anas moom dafa tudd mi'far gi nga xam ne mooy casque bi mu teg en tout cas lu mu ci man di doon wala leen am nañu ko dajalee deneen ne non dafa soloon casque bi la njëkk a sol parce que xare lañ doon ñëw biir Makka wóorul bi mu duggee ba affaire yi leer mu daal di sol li nga xam ne mooy amaama gi dugg màkk ak ñaar yépp mooy bii la soloon après mu dindi ko sol bi ci des lu ci man di doon mooy sax na ne bi ñaar yooyu yépp soloon na leen léegi kon li ñu soxal foofu mooy ne kon possible na dañ ciy gisee comme l'imam Ibn al-Qayyim wax mu ne fa fiihi dalilun ala jawaazi lubsi lubsi sawaadi ahyaanan mu ne lii nii dañ ciy jàngane sol sol yére bu ñuul des fois man naa ne. nga ne mais loolu question la ñu ne la waaw surtout ci góor xam nga jigéen ñi surtout aj gi da ngay gis ñeen dañuy jàpp ne ñoom jigéen lu ñuul rek la war a sol ci aj alors que loolu noonu si faux loolu moom si faux jigéen daal li ñuy bañ mu sol mooy loo xam ne dafa dafa éclatant ku fu mu jaar fu waaye tollu gis ko. ça attire les loolu waaw mais kantaane bu ñuul lay sol doy déet fii nag pour wax la ne sol yére bu ñuul comme que yonent ma lay saar saam da koo kii woon mooy ne dañ ko ci jànge que ne loolu mën naa ne